amma ba'd qaala samaahatul imaam Salaahudiin At-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kunuuzil ashara fil fasl fil kanzi saani minal kunuuzil ashara wa fil fasli tajalli wa ta'addud wa tabaddul wa tamassul wa tashakkul e, qaala Allahu ta'aalaa fil hadiisil qudsi asnaa alayya abdii ay asnaytu alaa nafsii fii suurati abdii ilaa aaxirihi Euh, ci jotaay bi weesu wala boog yi weesu nañu ci ne borom subhaanahu wa ta'ala euh, ci al maanaam kunuzul ashara ci al kanzu saani ci al faslu at-tajalli wa ah, ta'addud ak yeneen mooy ne wata wala mooy ne bor du melaw maanaam du feeñu ci benn melo ñaari yoon naka noonu du feeñu ci benn jëmm ci benn maanaam feeñu ween ñaari jëmm yu wuute walla ñaari entité yu wuute euh, te ñaari kàddu du ñu rotee ci moom ci benn baat ci benn maanaa Allahu te waaye tajalli bu nekk bu tukkee ci moom rek dafa am forme bu muy jël maanaam feeñuwaay bu mu am rek am na ci forme bu mu bu muy jël jaam bu nekk saa yu ko borom bi di feeñu subhaanahu dafa am melo wu ko borom bi di feeñoo ak euh, te it xool bu nekk am na kàddu gu ci nekk te kàddu gu ci nekk am na dégg-dégg voilà te amul jeexital maanaam feeñuwaayu borom subhaanahu amul fu mu jeex amul njombartal amul fenn ci maanaam melo mi amuñu njombatal te it kàddoom yi duñ jeex subhaanahu wa taala borom subhaanahu wa dafa ne moom mooy ki njëkk wal awwal wal aaxir wal zaahir baatin mooy ki njëkk mooy ki mujj mooy ki moom mooy ki maanaam kon lépp loo xamante ne maanaam moom nekkiteef yëpp moom moom la borom subhaanahu wa taala ndax comme ni ñu ko gis woon alif laam gi nekk ci kanam ci al awwal al aaxir al zaahir baatin maanaam article défini boobu day tegte ne moom bokkaalewul ak kenn ci mbir moomu ndax su doon ne moom dafa feeñ leneen feeñ danaan moom. huwa zahirun la ñu moom dafa feeñ waaye comme que dañu moom mooy ki feeñ mooy mooy ki feeñ ci lépp lu feeñ waaye tamit mooy ki nëbbu ci lépp lu nëbbu waaw subhanahu wa ta'ala euh, maanaam loolu beneen maanaa la beneen mbir la en fait <coughs> boo xam ne bu ma ta xel la mooy euh, aarif billahi maanaam ñoom dañuy déggee alxuraan dañoo jàpp ne alxuraan façon bi gën a yomb pour nga comprendre ko mooy ni mu nekk maanaam ni baat bi ñëwee noonu rek nga comprendre ko noonu maanaam li gën a réeral ñu ñu bari bari ci alxuraan mooy dañ koy déggee noo xamante ne bokkut te ni mu ñëwee maanaam noonu lañ koy déggee loolu bokk na ci li gën a bari ci ñuy réer ci alxuraan ci lu leen réeral maanaam mais boo xamee ni comme ne borom subhaanahu wa ta'aala comme ni mu waxee nii maanaam exemple bi benn exemple la ci am na yeneen exemple yu ñëw voilà maanaam ci ay yi ñuy gis insha allah taala dinañ dinañ gis euh, exemple mais comme tey par exemple borom subhaanahu wa taala bu ne moom mooy ki jëkk nga xam ne mooy ki njëkk voilà li muy tekki mooy moom moo fi njëkk lépp maanaam bi mu fi nekkee amul leneen lu fi nekk moom moom mooy ku mujj nga xam ne mooy mujj daf fi nekk te dara du fi nekk ndox moom moom mooy ci mujj voilà moom mooy. Euh, ki feeñ moom moom moo feeñ maanaam boo xamee ni moom moo feeñ rek di nga comprendre que li feeñ yëpp du dara lu dul ay feeñ waaye moom borom subhaanahu wa moom moo làqatu moom moo nëbbu moom moo nëbbutu ci ginnaaw lépp lu nëbbutu voilà te lépp la xam woo bi kulli shay'in alim gisoon nañ tamit aaya beneen subhaanahu wa ta'aala maanaam kon boo dañ ciy xamee ni yàlla moo feeñ ci feeñuwaay yi moom moo feeñu feeñuwaay yi ba pare feeñu la ci biir loolu yépp moom mooy ki nëbbatu wëllif la maanaam gisoo ko ah, euh, te it moom mooy ki njëkk mooy mujj tamit voilà ci yow lépp mooma sa lépp moom la gisoon nañ ne borom subhaanahu wa dafa waxoon ne moom borom dafa àtte ne doo leen jaamu keneen ku dul moom voilà loolu tamit beneen maanaa la ci mooy ne àtte na ne keneen ku dul yàlla yéen doo leen ko jaamu maanaam même boo leen demee bëgg jàpp keneen sax en réalité jaamu woo leen loolu rek yàlla ngeen nekk di jaamu ndax moom mooy laqatu ci ginnaaw loolu yépp. Hmm. waaw. wax na tamit ne fa ay namaatu wàllu fa fama wajhullah foo leen wëlbatiku rek foofu la foofu la ah, xar kanam yàlla nekk maanaam mooy nan mooy foo leen wëlbatiku yàlla ngeen di jàkkaarloo loolu tamit boo ko comprendre ci zahir bi rek mooy foo ne rek li ngay jàkkaarloo ki ngay jàkkaarloo fi lépp yàlla la maanaam mooy ay feeñ waayu yàlla la ci ay turam ak ay meloom pas nekk-nekkam pas essence am pas zat waaye ay lan turam ak ay meloom parce que maarifa lépp luñ ciy wax te loolu du ñu dañ di ko fàttali maarifa lépp luñ ci wax concerné wul lan zat lan la concerné al asma wa sifat tur yeeg melo yi la concerné concerné wul lan nekk-nekkam loolu moom moo tax borom subhaanahu wa ta'aala maanaam min haythu tajalliyaatihi la wala min haythu martabatihi voilà maanaam bu ñuy wax yooyu yëpp pas duñ ko wax min haythu du ñu wax yi ñuy wax yëpp du zaat bi la ñuy wax parce que zaat bi dafa nekk loo xam ne maanaam dafa nekk ci itlaq dafa nekk loo xam ne dafa absolu dafa nekk loo xamante ne dafa inaccessible kenn mënu ci jot invisible impénétrable inaccessible impalpable intangible indéfini illimité absolu voilà yooyu yëpp la am loolu moom ak zaat la moo tax wax wax waa buñ ci wax ci li ñuy wax mooy as tour tur melo yi al asma wa sifaat tur melo yi yooyu lañuy wax loolu moom moo tax léegi nag ñi comprendre mbir yi ci ne zaat la ñuy wax faaw dañuy dugg ci lan ci yeneen xeeti euh, problème maanaam yeneen xeeti euh, euh, ay bokkaale yeeg ak ah, ay wax yoo xam ne amul njariñ wala amul sens amul amul maanaa ak ay ñàkk teggin waaye bu ñu xësee ba comprendre que ni yëpp ay tajaliyaat la borom subhanahu wa ta'ala mooy feeñu. maanaam mooy day manifesté wu à lépp bu xamee ni ci loolu la ñuy wax rek yi ci des yëpp day daal di yow dégg maanaam te maanaa bi loolu rek la. voilà euh, euh, gisoon nañ ni yonent bi sallallahu alayhi gisoon nañ li mu wax ne. Euh, borom bi subhaanahu wa ta'ala azza wa jalla dana wax yowmal xiyaamati benn jaamam ne ko yow sama dana yow doomu aadama bi feebaroon naa te seet si wuloo mu ne ko yow naka laa lay seet seet fi maanaam muy moom day feeñu à travers lépp maanaam day feeñu ci lépp dama feebaroon yàlla ne day borom day wax doomu aadama ne ko yow doomu aadama man feebaroon naa te feet seet si woo mu ne ko man naka laa seet seet yow yaay borom bindi fi mu ne ko diw sàngam sama jaam la xanaa xamoo ni sama jaam sàngam feebaroon na te seet ko soo xanaa xamoo ni soo ko seet si woon ah, da ma fekk fa moom maanaam kon day gis tajalli bi feeñ waay mu ne ko yow doomu aadama euh, ñaan naa la nga leele ma maanaam nga may ma ma lekk te joxuma ma lekk mu ne ko mais yow sama borom naka laa lay joxe nga lekk te yow yaay borom bindee fi mu ne ko euh, hmm? mu ne ko diw sàngam xamaa xamoo ni diw sàngam sama jaam sàngam ñaanoon na la nga lekk ñaanoon na la lu mu lekk te joxu ko woon mu lekk xanaa xamoo ni soo ko joxoon mu lekk doon nga fekk loolu fii ci man nga gis ne ah, Euh, loolu tam benn xeetu lii la mais gisoon nañ ni lii bi muy def ci ki feebar moo ëpp doole tajalli bi mu def ci ci kii ci ci ci soxla lekk ak naan comme ni ñu ko gisee woon ci jotaay bi weesu loolu waxoon nañ ci. ah mu ne ko doomu aadama ma ñaan maanaam nanduloo naa la ne woon naa la nga may ma ma naan nga bañ mu ne ko eh, yow yàlla nan nga laa lay maye nga naan te yow yaay borom mi ndefi <laughs> mu ne ko sama. jiw sama jaam sàngam naanoon ñaanoon na la ndox maanaam nga naan naan te joxoo ko mu naan xanaa xamoo ni soo ko joxoon mu naan doon nga fekk loolu fi man maanaam yooyu day wane day day day day wane ne maanaam amul dara lu jot a voilà comme niñ ko gisee ci yeneen ni maanaam ak yeneeni i euh, wax yoo xam ne borom xam yàgg nañ ko di leeral di ko wax di muy di koy fàttali mooy ne par exemple sarax boo joxe te yàlla tax balaa moo tegu ci loxol ki nga koy jox tegu ci loxo yàlla ba pare. Hmm? Hmm? lu tax parce que tegal lii la maanaam feeñ waaye yàlla la borom subhaanahu wa ta'aala day feeñ ci lépp voilà comme masalan fi mu naan euh, euh, fa sayarallahu amalakum wal mu'minuuna i'malu fa sayarallahu amalakum wal mu'minuuna wa rasuluhu wal mu'minuuna jëf leen parce que yàlla dina gis seen jëf yi waaye yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dina ko gis. woy gëm ñi tamit dinañ gis seen jëf maanaam ci lool ci nga xamee ne ah, ñoom ñëpp suñuy jëf maanaam yow sooy jëf bu fekkee ne da def nit ñi di la maanaam dina gis nga di wan jëf ji ngir lu baax maanaam ngir lu baax maanaam loolu moom mooy borom subhaanahu wa nga koy wan parce que yàlla mu ngi feeñ à travers ñooñu yooyu yëpp ay mbir la yoo xam ne yu mat a bàyyi xel la loolu moom moo tax bis boo comprendre du zaat bi sifaat yi la boobaa du nekk bokkaale du nekk shirk du nekk euh, ay xulul ak ay ittihaad ak yooyu noonu nga xamante ne ay incarnation ak ay xeetu maanaa yu yu yu yu yi nga xamante ne euh, parce que maanaa bii bokkul ak comme bi chrétiens yi di wax chrétiens yi ñoom dañoo jàpp ne xam nga kii. ñii moom mooy na yow yàlla day feeñ à travers ñoom ba pare di la feeñoo lii nag bokkul ak nit ki ñeneen ñi jàpp ne masalan comme chrétiens yi jàpp ne yàlla ci boppam maanaam moo dugg ci nit ki nekk maanaam kooku ci boppam nekk yàlla loolu du benn comme ñoom xéegal li ñuy wax ak euh, waaw nga xam te ne comme moom masalan jàpp gi mu jàpp ne euh, euh, diine yi gën a baax ci diine ji mooy diine yi chrétien christianisme parce que moom day day dafay tax ne yàlla comme que yàlla day incarné wu ci biir nit ki day wàcc dugg ci biir nit ki incarné wu ci moom donc moo koy may doole moo ko may moo koy permettre tamit muy mën a créer am créativité am euh, euh, benn domination ci àdduna bi au moment où def na ko ci yent yàlla Isa te comme moom nit la ce qui que ni mën na ko def ci yeneen nit ñi ci des ñëpp maanaam à partir de ce moment là kon nit ki maanaam euh, incarnation yàlla moo incarné wu ci biir nit ñi maanaam loolu théorie la boo xam ne baaxul ah voilà maanaam boobu théorie philosophique la boo xam ne baaxul du tout baaxul boobu baaxul maanaam euh, euh, en fait euh, <laughs> lënt lënt boobu am ci chrétiens yi moo am ci moom ku mel ni moom waaw a tax bi looloo tax bi nit ci ñëwee moom dafa ne yàlla dee na maanaam moom ko soxlawunu maanaam yow li nga wax nii maanaam comme li Hegel wax maanaam soxla wunu yàlla am pour loolu mën a ne kon nag léegi nañ rey yàlla yàlla dee na maanaam li mu bëgg a wax maanaam mooy yàlla soxla yàlla am pour loolu mën a ne nit ñi seen bopp ñoom ñoo am kàttan bi am xel am leer bu nekk ci ñoom am am am créativité boobu maanaam et bu ñu dindi woon yàlla ci suñu dund lan lay demee maanaam da ngay gis ne kon mentalité bu bon daa iman daa iman mentalité bu bu ko gën a bon mën naa ñëw Euh, euh, domine ko maanaam te loolu moom moo am seen diggante moo tax euh, maanaawu maarifa tamit dafa laaj mu nekk lu leer lu ñu xam lu tegu ci alquran ak sunna waaye bis bu commencé tegu ci ay ay ay ay xel maanaam ba pare ñu tuddee ko xaatir te fekk du xaatir bu baax maanaam xaw xaatir seytaane la maanaam boo xam ne ci seytaane la jóge xel xalaat maanaam bu commencé di tegu ci lu mel noonu nga bëgg koo basé ci loolu rek maam da ngay daal di yàq loolu nag moom moo dal ah moom moo dal ñu bari bari ci ci di ah, ci domaine ma'rifa maanaam euh, ba ba loolu moom moo tax daanaka ñooñu ñooñu la ñu tuddee zindiq maanaam nga xam ne da ngay nekk ci domaine ma'rifa di ci wax ay toj toj rek yaakaar ne yaa ngi wax euh, ma'rifa bu kawe fekk li ngay wax yëpp ay bokkaale la. yal nañ yàlla sàmm maanaam kon ñu xam ne yëpp ci côté al asmaa wa sifaat lañu wax waxuñu ci zaat ñaar yooyu lu mat a xàmme la mu ne qaala allahu qaala wax na buri allah buri allah taala ji koy jëf xadiisul qudsi ci xadiisul qudsi bi ne asna alayya abdi sama jaam day lan na ma Euh, maanaam bàkk na ma kañ na ma maanaam mooy baamu na tagg yi may tagg loolu mooy as sanaaw sanaaw mooy baamu yi ngay xam ne moom ngay baamu ci tagg gi nga xam ne moom euh, tagg. Hmm? Euh, muy muy leeral ci note de mu ne huwa juz'un maanaam benn xaaj la min al hadith al qudsi ci hadith al qudsi bu ashahir bu siiw boobu alladhi bi nga xam ne rawaahu solo na ko Maalik imaam Maalik fil Muwatta wa muslim tamit fi saxiix wa abu daawuda wa tirmidhi wa nasaa'i wa ibn maaja ñoom ñëpp ci seen sunan yi wa ahmad mu ibn hanbal ci musnad bi wal bayhaqi eh, moom tamit ci sunan wa abdurrazzaq mooy as-sanani wal humaydi wa daaraqutni wa ibn hibbaan wa ibn xuzayma ñoom ñëpp an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala moom mu ne qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam nee na qaala allahu wax na buur yàlla ta'ala ji kaw ja qasamtu xaajale na as-salaata julli maanaam li mu ci dugul moom mooy suratul Fatiha ya xadis bi gis nañ ko Sahih Bukhari yi gis nañ ko Sahih Bukhari bi voilà amul ah, imam Bukhari solo na ko tamit euh, mu ne kon xaajale naa julli bay maanaam muy saar boobu nga xam ne moom la ñu tuddee as-salaat suuratu as-salaat dafa bokk turu Fatiha bay nii sama diggante ma bay na abdi sama jaam bi nis ni ñaari xaaj wala abdi ñeel na sama jaam maasaala lam laaj fa iza qaala soo abdu jaam bi alhamdulillahi rabbil alamin su ko waxee qaala allah bur yàlla taala day wax ne hamidani abdi sama jaam sant na ma wa iza qaala arrahmaanir rahiim su waxee arrahmaanir rahiim qaala allah taala bur yàlla danaan asna alayya abdi sama jaam na ma kañ na ma kañ na ma maanaam maanaam baa mun a taggam ci man hmm? maanaam foofu mooy parti bi wa iza qaala soo waxee maaliki yawmiddin qaala day wax ne majjadani abdi sama baab sama jaam bi tudd na sama tabe ak sama màggaay maanaam bàkk na ma wa qaala marratan maanaam am na ci bi yeneen riwaaya lu wax fawwada ilayya abdi fawwada joyal na ilayya tam ci man léppam abdi sama jaam sama jaam joyal na léppam ci man wa fa iza qaala su waxee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maanaam su ko waxee nag qaala mu ne hadha bayni wa bayna abdi wala abdi sa'ala hadha lii de sama diggantal nag wa bayna abdi ak sama jaam bi na ma sa'ala lu mu laaj lu sama jaam bi laaj naa ko jox fa idha qaala bu waxee na siraatal mustaqiima siraatal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim walad daalliin qaala moom mu ne hadha li abdi lii de sama jaam bi moom wala ma sa'ala sama jaam jox naa ko maanaam ñeel ko moom li nga xamante ne moom mooy li mu laaj Euh, borom bi subhaanahu wa ta'aala maanaam le fait jaam bi di tagg borom bi subhaanahu wa di ko sant ba pare di baamu sant googu ci moom maanaam ay li muy tekk mooy as man de tagg naa baamu naa sama cant ak sama tagg ah ala si sama bopp fii suurati abdi ci sama jëmmi jàmm maanaam yàlla ci boppam yàlla ci boppam moo lan moo sant boppam waaye jaare ko ci jaam bi moo tax yàlla mooy kii tudd mooy ki ñuy tudd loolu la doon ne. boo tuddee yàlla na nga xam ne yow yàlla moo tudd boppam jaare ko ci yow loolu lay tekki maanaam kon yàlla mooy sikar bi mooy ki ñuy sikar waaye moom mooy kiy sikar voilà voilà euh, am na maa ngi gis seen kii Cheikh Ahmed Ismaïl mu naan benn bés dafa waxtaan ak Cheikh Salahuddin radiyallahu anhu mu ne ko mu ne ko xanaa xamoo ne yàlla kenn mënu koo sikar lu dul ci ndigal moom su la joxul ndigal bi doo ko mën a sikar nee na maa ngi naan sama xel mais loolu lépp la maanaam lu tax mu ber ci sikar parce que yàlla kay lu mu amul ndigalu yàlla du mën a ne mu ne waaye maa ngi ko bëgg a laaj mais ma ne non mais soxlawul dalil parce que moom ci boppam moom maanaam moom rek jëmmam rek dalil la quoi maanaam moom lu fekk mu wax ko rek loolooy dalil mm-hmm. nee na bi ñu paree juste noonu ñu daal di taxaw di julli gee moom mu jiite Chérif Cheikh Salah Din jiite daal ne daal di kàbbar tari Faatiha daal fii buyutin azina Allahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismu maanaam ci néegi jàkka yi yàlla joxe na digal ci ñu yëkkati kàddoom ñu yëkkati tamit jumaa yi jàkka yi waaye ñu tudd turam mu naa ne ah c'est vrai kon dalil baa ngi nii maanaam ci ndigal lay amee maanaam ndigal borom bi subhaanahu wa Euh, maanaam borom subhaanahu wa te loolu te loolu euh, moom xam nga boo seetloo jëmmi wax ji mooy juste liñ lay wax ci euh, chart bi ngay amee njariñ bu màgg gi salaat faatiha maanaam mooy le fait que ngay tudd yàlla ngay tudd yàlla ngay tudd ngay ngay julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais tout en sachant que ni en fait du yow yaa tudd yenent bi sallallahu alayhi yaa julli ci moom mais yenent bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam moo julli ci boppam mais ci sa làmmiñ yow maanaam la voilà voilà mooy waqaddiran bi annahu al-musalli iz kulluna min nurihi mujalli voilà moo ci faakihatu tulab voilà waqaddiran bi annahu al-musalli lu tax iz kullu na mu nuurihi mujalli natta leen ni moom yenent bi sallallahu moom ci boppam mooy julli ci boppam waaye loolu lan moo koy leeral mu ne ndax iz ndax kat kullu naa ñun ñëpp min nuurihi ci leeram yi rek mujalli lañ feeñee moom mooy feeñ ci leeram ci ñun ñëpp sallallahu maanaam bu boobaa dañu daal di xam ne moom day daal di mën a muy bu julli mooy julli ci boppam sallallahu alayhi wasallam yow da ngay nattale loolu te bu boobaa danga mën a nattale ne ni mu raisonné noonu julli noonu ci boppam noonu la raisonné ci mboolem particules yi nekk ci univers bi yëpp existence bi yëpp noonu la ñu nekkee kii maanaam synchronisé synchronisé wu ah di di di di sikkar di di di julleendoo ci yeneen bi sallallahu alayhi waaw comme ni nga xamante ne tamit sooy julli tey booy taaya boo yegsee ba ci assalaamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa maanaam moom nga nuyu mais que moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci sa làmmiñ moom la sa làmmiñ la utiliser maanaam pour fay àdduna bi yëpp ak boppam assalaamu alayna wa ala ibadillahi salihin voilà fay boppam fayaale adduna bi yëpp mais ci sa làmmiñ yow voilà moo tax da ngay jàkkaarloo moom daay man mu ne kon nag fallaahu buur yàlla loo ñeel na ko az-zuhuru ak feeñ fil mazahiri ci feeñu waay yëpp te jalliyan dégg nga mooy li doon wax léegi ci feeñu la zaatiyan du ci nekk-nekkam du ci essence am la koy defe waaye ci feeñu waayam la loolu lu mat a xel la mooy li doon wax léegi euh, ak problème yi nasaraan yi am ci ni ñu déggee mbir mi maanaam nasaraan yi problème bi ñu am globalement loolu la maanaam essentiellement problème bi ñu am li ko indi mooy ñàkk comprendre masala bi voilà maanaam yent yàlla Isaa sasam day waxee ci turu yàlla ñoom ñu jàpp ne kon moom ci jëm boppam moo yàlla yenent bi sallallahu maanaam yent yàlla Isaa alayhi salaam yàlla dafa dafa feeñee ci moom ah di def ay mbir yoo xam ne yàlla rek ko man ndax dafa feeñee ci moom ah ñoom ñu jàpp ne kon moom ci jëmmi boppam moo yàlla déedéet parce que yàlla day feeñee ci lu ne mi ngi mel ni yent yàlla Musa alayhi salaam yàlla day wax ak moom fan ci garab gi garab gi waa montagne bi garab gi ak tàkk-tàkk bi ci ne maanaam yàlla dakaa feeñee à travers garab gi ak tàkk-tàkk bi ba pare muy wax ak moom inna ni ana allahu rabbul alamina man bi yàlla la maay borom mindee fi waaye yàlla ci boppam du garab gi du tàkk-tàkk bi waaye dafa waxe à tàkk-tàkk bi am na différence euh, am na voilà ñun ñëpp am nañ ko profil yi ñuy am profil fi Facebook yi WhatsApp yi ainsi voilà avatar yi mu ngoog maanaam ñun ñëpp dañuy wax à travers loolu suñu defee vocal ñu wax mu arrêté yow nga déglu ko ne man maa wax nangam te pourtant yow jamono ji ngay wax ne man maa wax man waxatu ko noppi naa waaye sa waa yi maanaam li ma wax nga dégg ko saa yow ci bësaatee mu waxaat la mu lan moo tax parce que sama wax man damaa feeñ à travers wax jooju loolu lay tekki yàlla day feeñ ci lu ne loolu lay tekki du ci jëmmam nekk nekkam parce que ma walilaal masal ala man maa ngi nii waaye tey ki nga xamante ne moom lii tey koo koy na koy déglu fekk man maa ngi nelaw amaan na sax nekkatuma fi dundatuma nekkatuma ci kaw suuf waaye moom mi ngi continuer di ko dégg ah parce que lan moo tax parce que man maanaam sama kàddu moo feeñ fii du sax sama kàddu moom la dégg déedéet sama feeñu waayu kàddu la dégg manifestation sama kàddu la dégg mais déggul sama kàddu parce que lu tax parce que mbir mi ci ay manifestation la du ci sama jëmm yàlla tamit noonu la walilahi matal ala loolu moom soo comprendre di nga mucc ci bokkaale yee ak lënt-lënt yi nga xamante ne moom la Euh, ñenn ñi di am euh, yenn zanaatiqa yi di am voilà islax lan am na zaatahu naka nekk nekk moom buur yàlla taalaa kawe ji jallat kawe na lool anit taq yi li ci wëllif ñu koy mën a tënk fil axraadi ci namm namm yi maanaam ak tamit al al arab aussi mooy gaar-gaar yi yàlla mënta tënku ci ay objectif ci ay mbir yu précis yàlla mënul loolu maanaam pas mënu ko astaghfirullah maanaam kawe ëppante naa ak ñu koy tënk ci loolu voilà voilà ëppante na ak ñu koy tënk ci ci loolu Euh, naka noonu aaraab yi tamit mooy aaraab yi mooy gaar-gaar yi loolu yaakaar naa wax nañ ci jot nañ ci jot nañ ko wax lu bari bari aaraab yi mooy gaar-gaar yi mooy phénomène yi yàlla mënta maanaam euh, yàlla defu ko defu ko tënk ci phénomène ci ay phénomène loolu maanaam day feeñ ci phénomène yi subhaanahu wa taala ci événement yi mais moom ci jëmmi boppam ah ëppante naa ak maanaam ak di tënku ci ay phénomène ak ci ay ay ay ak ci ay namm-namm ay yeneen ak maanaam comme loo xamante ne phénomène maanaam a a mooy arab arab mooy mooy gaar-gaar mooy lépp loo xamante ne mënut a taxaw moom kese maanaam faaw mu am ci lu mu taxaw kenn mënu koo taxawal ci moom kese masalan njool gàtt ñuul xees yooyu mënta taxaw moom kese faaw mu am ci lu mu taxaw hmm? <laughs> voilà <laughs> voilà ci taxaw voilà neex naqari yëpp faaw ñu am ci luñ taxaw ñoom rek rek rek rek ne yàlla nag daf ëppanteeg loolu waaye yàlla day feeñ ci lépp loo xamante ne mel na noonu bal li fi nekk laxaa ñeel na ko al itlaaqu ak joyal ak taamu gu mat sëkk kullu zalika lii yëpp ñu wax fii laa yu zaaqu deefu ko ma illaa lu dul bi musaahada ci jàkkaarloo maanaam ci contemplation lañ koy mën a lañ koy lañ koy lañ koy mose mm-hmm. voilà maanaam il faut nga nekk ci état d'esprit wu contemplation voilà voilà contemplation boobu mooy lan témoignage contemplation voilà jàkkaarloo ak di bàyyi xel ci biir jàkkarloo bi voilà mooy nga gis ne ah yàlla day ah subhaanahu wa moo feeñ ci lii nangam nangam maanaam voilà ci nga koy gisee sinon rek da nekk ci ci ci négligence voilà ci distraction waaw ah, distraction bu ma kon lii aju woon ci wàllu tajalli alhamdulilah jeex na maanaam fi mu toll normalement euh, yiñ jot a wax ci tajalli ba fii maanaam biñ tàmbalee buntu bi ba léegi nii normalement léegi war nañ comprendre lan mooy at tajalli war nañoo comprendre kon lan mooy at-tajalli maanaam mooy ay manifestation léegi ñu war a dugg ci beneen maanaam bi mooy at-ta'addudu mooy limu voilà voilà la pluralité la multiplicité voilà limu euh il faut ñu xam ne bu dee ci turu yàlla yi ak melo yi ta'addud am na ci yàlla zaatam moom moo nekk lenn loo xam ne moom lenn kese la du ñaar du ñett d'ailleurs loolu la manifester ci ñun ñu tamit ni ñu nekkee ci suñu zaat kenn lañ maanaam tey fi mu toll dafa bokk sax d'ailleurs ci mabaadi yi maanaam mooy al umurul badahi badihiyya yi mooy badihiyyaat yi dañ leen def badihiyaat awwaliyaat ilmu euh, daruri mooy loo xamante ne voilà évidence la mooy ne ñun ñi non seulement existé nañ maanaam nit ku nekk boo toogee di xalaat sa bopp non seulement bokk na ci évidence <laughs> maanaam évidence mooy loo xamante ne laajul preuve <laughs> voilà <laughs> laajul preuve képp ku la bëgg a wax sax ne lii lan mooy preuve maanaam yow ci sa bopp dangay ngay mi ci ak waaw euh, ci ak ñàkk yeewoom maanaam loolu mooy évidence <laughs> voilà mooy loo xamante ne yow ci sa bopp boo bëggoon a sa bopp ci ne amul da am problème voilà loolu moom mooy évidence maanaam kon dafa bokk ci évidence yi mooy ne ñun ñii non seulement existé nañ mais ñun ñii kenn lan maanaam kenn lan duñu ñaar duñu ñett duñu ñeent duñu juróom waxuma laa nombre bu gën a bari lool mais par contre suñu melo yi maanaam suñu atribu yi suñu qualificatifs yi suñu valeurs yi aussi bien aussi en tant que doomu aadama suñu défauts yi du benn dañu bari voilà dañoo bari dañu multiple borom subhaanahu wa kenn la mais ci sifaatam non seulement kenn la ci ay sifaatam mais maanaam mooy ci ni mu mele maanaam moom kenn la ci ay sifaatam sauf que sifaat yi ci seen bopp ñoom ñoo limu ñoo bari te amuñu nombre bu limité parce que yàlla dafa nekk koo xam ne léppam itlaq la amul amul dafa absolu léppam dafa infini illimité voilà mm-hmm. innombrable voilà waaye yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ñoom tamit noonu lañ mel sauf que ñoom dañoo am capacité bu ñu am maanaam yeneen yi alayhi salaatu salaam dañoo am capacité wu ñoom ci seen bopp di dupliquer wu donc di multiplier wu multiplier wu voilà nekk ay ñeneen en même temps maanaam ñu tey fi mu toll kenn laa fi man man maa ngi ne ma moment où man maa ngi fii maanaam maa ngi nekkuma ci ay place yu wute loolu tam daa bokk ci badahiyaat yi maanaam ci ay évidence maanaam mooy nekk fi nekk fee maanaam man rek la man maa ngi fii bu ma xamee ma nekk fii loolu ci ay <laughs> loolu kay ci badahiyaat yi la bokk <laughs> waaw loolu daa bokk ci évidence yi <laughs> mais euh, loolu moom mooy <laughs> mais yeneen yi alayhi salaam ñoom dañuy mën dañu am loolu. alayhi salaam loolu tam beneen spécificité la bu ñu am. moo tax mu ne al anbiya yeneen yi alayhi salaam al kiram ñu tedd ñi. lahum ñeen na leen at ta'addud li mu fi suwari ci jëmm yi. maanaam dañu am dañu nekk ni mais am na jëmm yu bari yu ñuy mën a ne kama kem ni nga xam ne xadasa noonu la xewoon fil isra wal mi'raj mooy fil isra ci rañaan gi wal mi'raj ah, ah, isra mooy tukki guddi gi wala mi'raj ak rañaan gi xay su fi nga xam ne raa gis ne na rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ba'dul anbiya ñenn ci yenent yi alayhi salaam fii tariqihi ci yoonam ilal baytul maqdis ci baytul maqdis mooy Jérusalem summa topp raahum mu gisaat leen kulluhum ñoom ñëpp fii baytul maqdis ci baytul maqdis ci boppam wa salla bihim mu jullee leen summa topp raa mu jul mu gisaat baaduhum ñenn ci ñoom fi samawat ci asamaan yi kon lii fa hada lii ta'addudun ab limu la fi zuhuri ruuxaani ci feeñu ruux yi lil ambiya ñeel yenente yi alayhimu salaam hmm? laa innahu maanaam mbir mi nekkul ne ñoom fil ard dañoo nekk ci suuf si su ma topp rufe u ñu yékkati leen ila sama ci asamaan du loolu de bal li fi nekk saata kaanu jamono jañu nekkee woon fil ard ci suuf si kaanu ñu ngi woon aydan ba tey fi sama ci asamaan si bi ghayri intiqaalin ci lu amul ak toxal bayna makaanin ci diggante bërëb wa makaanin ak beneen bërëb amul loolu li annahu ndax moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ra'a dafa gis arham aw arwaahahum seen ruux yi amma ajsaaduhum amma maanaam ajsaarum seen jëmm yi ñoom fa hiya ñoom fii amaakinihaa ñu ngi seen place yi maanaam fañ leen rob seen jëmm yi fa la ne mais seen ruux yi la gis sauf seen ruux yi dañuy jël forme yor jëmm ñuy gis ñu leen di mën a gisandoo place yu wuute en même temps léegi mu ngi wax ci bas de yi maanaam lenn lu ci nekk ci partie boobu mu ne ci baytul maqdis le fait que mu gis leen fa mu ne axraja ibnu abi shayba euh, ibnu abi shayba wa muslim wa nasaa'i ibnu mardawayh wal bayhaqi euh, fi kitaabi xayaatul anbiya ci téere boobu la particulièrement la ko indee wa ahmad abu ya'la wa ibnu mardawayh ñoom ñëpp an anas ibnu malik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam maratu romb naa laylata guddi nga xam ne usriya bi jullit maanaam ci lañ ma tukkeel ala Musa ci yent yàlla Musa asalaam qa'iman mu taxaw yusalli di julli fi qabrihi ci bàmmeelam donc moom mi ngi taxaw ci biir bàmmeelam di julli yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekk na ko juróom benneelu asamaan si bi ñu wàccaatee ci baytul maqdis bi mu di di ko jiite julli gis na ko gis na ko maanaam kon en même temps lan voilà am amma julli gi mu jullee jiite julli mu ne xadis salaat yi julli jiitu julli ci noonu la baal di ba tey bil anbiya ci yeneen yi alayhimu salaatu wassalaam alayhi wa alayhim salaatu wassalaam axrajahu solo na ko ibnu jarir ibnu jarir mooy at-tabari wa ibnu mardawayh wal bayhaqi fi dalaa'il mooy ci dalaa'ilun nubuwwa an anas ibn maalik radiyallahu anhu wa axrajahu solo na ko ba at-tabaraani fil awsat mooy mu'jam al-awsat wa ibnu mardawayh wa an abi layla radiyallahu anhu wa axrajahu solo na ko ibnu sa'd ah, moom tamit wam na asakir an abdullah ibn umar radiyallahu anhu wam na abbas ak sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu wa sayyidat ummu salamata ah ak sayyidat ummu salama ummul mu'minin ak oh, sayyidat aisha ummul mu'minin ba tey ak oh, sayyidat ummu hani radiyallahu anhum ñoom yëpp solo nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jiite na lan saxaaba imaam yonent yàlla sallallahu alayhi ca baytul maqdis mu jiite leen julli ah, léegi ah, beneen bi nga xamante ne moom la wax ne gis na leen gis na leen ci ñoom ci asamaan yi mooy xadiisu mooy xadiis bi nga xam ne mu naan summa topp araja bi naa muy rañaan ak ñun ila samaa is-salisa ci asamaanu juróom-benneel bi fastaftaha mu daal di laaj ubbi Jibril sayyidina Jibril sa salaam mu ne fa iza ana ah, fekk nag maa ngi jàkkaarloog bi Muusaa yonent Yàlla Muusaa sa salaam fa raxaba maanaam mu tatagal ma wa maanaam eh, wa daa lii mu ñaanal ma bi xayrin ci lu ci yiw loolu moom rawaaw solo na ko Ahmad maanaam wa Muslim an yi an Anas ibn Maalik radiyallahu anhu wa Ahmad tamit solo na ko wal Buxaari wa Muslim wa Nasaa'i an Maalik ibn Sa'sa'a solo nañ xadis boobu. kon loolu am la maanaam yii yëpp sax ay xis xista la yu siiw euh, fii mu am benn point bu ñu fi souligné mooy gi ni mu demee euh, maanaam du ne bi sallallahu alayhi dafa ñëw Baytul Maqdis. jiite foofu yenent yi ba pare alsasam doog a yéeg voilà loolu ñu bari ci borom koo xam ne noonu lañ koy nettalee loolu dafa si moo gën a siw mais du loolu mooy li wér mooy ne yenent bi sallallahu dafa ñëw baytul maqdis fa lañ takk alburaq après ñuy rañaan mook sayyidina jibril alayhi salaam ñu yëg demee fekk nañ fi yenent bu ne moom sallallahu comme la al-Hafiz Ibn Kathir wax rahimahullah parce que dane te wax du am solo la yaluwul maanaa mu gis leen baytul maqdis ba ñu jiite leen ba noppi kenn fu ci nekk mu gis la après mu wàcc di di euh, mu dem mu yéeg ci asamaan si di laaj kii kan la ñu naan ko kii Adama la kii kan la ñu naan ko kii euh, Ibrahima la wala Moussa la maanaam loolu yenuwul maanaam li yenu maanaam mooy daf leen a xàmmee maanaam bi mu yéegee ci asamaan si la leen gis ba xàmmee leen ba pare moo tax bi mu wàccaatee di leen jiite julli laajul jor jotutul laaj kii mooy kan kii mooy kan kii mooy kan ah loolu euh, jaratul woon a laaj beneen bi ci des moom mooy ni julli la doon jëli ji maanaam mu dem jëli ji ko ba pare doog a ñëw jiite leen moo gën a yanu maanaam que mu jiite leen ba pare doog a dem di ko jëli ji loolu tamit mu nekkaat beneen maanaam. waaye liñ ci jublu kon moom mooy ne le yeneen ci yooyu alayhi salaam dañoo nekk ndaw fu bëri en même temps loolu moom moo indi mbir mi. amma rasulullahi nag sallallahu alayhi wa ndaal dawal yàlla saa sa falowoo ñel na ko wax dawoo moom kese xususiyatan ak jagle am na benn mbir boo xam ne moo ko jagoo ndax mooy moo innahu nag moom ilaahiyun ko ki yàlla la kulluhu léppam lépp ci moom tout temps lui est divin fa laysa amul fii ci moom shay'un dara dara dara dara li xayrillaahi lu bokk loo xamante ne ñeel na leneen lu dul yàlla taala aji kawe ji ruuxan ruuxam mooy jisman ak jëmmam maanaam yeneen yeneen ci yàlla sa saam seen jëmm seen ruux moom moo mel noonu mais seen jëmm melul noonu yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam comme léppam yàlla la léppam yàlla ko moom amul lenn partie ci moom loo xamante ne nekkul nekkalul yàlla amul léppam yàlla la nekkal ruux ak jëmmam xalqan jëm ji maanaam mbindam wa xuluqan ak jikkoom lépp dafa yàlla we kon nag fa ruuxu moo tax ruuxam moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa jismuhu ak jëmmam ñoom jami an mboolem seen xarajaa génn nañ ah, ah, min al itlaq ci al itlaq ci luñ joxe lañ alaa taraahu alaa tara benn point ngi ni alaa xanaa gisoo taxaarata dam yi laabug deretam wa bawli yi ak mbéewalam maanaam bu tuuree ndox wa wa ghata'iha ak dem àllam sallallahu alayhi wa ghata'ihi hmm? yenent maanaam deret dem àll tuur ndox ñett yi sobe lañ ci ñëpp ba mu des ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, ci nodd bàyyi dafa mu ne qaala al qaadi Iyaad al qaadi Iyaad ibn Muusaa rahimahullah euh, fil ci ñaareelu buntu min bi taarifi xuquuqil Mustafaa sallallahu alayhi wasallam téeram boobu ah, shifaa mu ne na ba'dul moo tax ñu ne ci ñiy toppatoo ñiy yittewoo bi axbaar yi ci ay xabaar boo xamaa bi ak kiy jikko moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu moom kaana nekkoon na iza arada su nammee an yataxawata ci euh, dem àll inshaqat day xar al ardu suuf si fabtalaat bu ko defee mu daal di wanaasu ab gataahu ah, euh, dem àllam wa bawlahu ak tuur ndoxam wa faaxat bu bëgg ba defee mu daal di bell maanaam mu daal di xeeñ li zalika ñeel ko raihatan mu daal di gilli walla gilli foo faaxat mu gilli li daalika ñeel lool raayxatan ak xet goo xam ne tayyibatan bu sell la sallallahu alayhi wa sallam na da te jokkale na jo jo càllale jël na càllale Muhammad ibn Sa'd rahimahullah euh, euh, kitaabul Waaqidi maanaam wa as na da askanale na voilà foofu loolu lay teg Muhammad ibn Sa'd kitaabul Waaqidi kitaabul Waaqidi fii euh, bu imam ci ci lii xabaran ab xabaar an ummul mu'minin bu jëlee seen ummul mu'minin radiyallahu anha Aisha ummul mu'minin radiyallahu anha annaha qalat ne moom nee na wax na li nabi ñeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam innaka naka yow de tati da ngay dikkee alxalaa wanag wa falaa naraate du ñu gis mi du ñu gis mi ngi ko ci tukkee ci yow shay'an dara minal aza ci sobe fa qaala moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko yaa Aysa yow sa Aysa radiyallahu anha aw maa alimta xanaa xamoo ne an al arda naka yeneen naka suuf si tabb taliu day wanaasu ah, maa lépp loo xam ne yaxruju day génn minal anbiya ci yenente yi alayhi salaam fala yuraat du ñu gis minhu ci moom shay'un dara wa hadha al xabar te bii xabaar wa in lam yakun donte nekkul mashhuran du siiw faqad dëgg-dëgg qaala wax na qawmun ay nit min ahlil ilmi ci borom xam-xam bi tahaaratayn bi tahaarati ci laabu haadayni al hadiisayni hada hadal ne hada yi nel xadasay ne ñaari sobe yi ci tukkee ci moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wowoote lii xawlu wax la ci ba'du ashaabi Shaafi'i ci lenn ci waa maanaam ñi ànd ak moom mooy saxaabe mooy euh, Shaafi'i wa shahid wa shaahidu hada te lii seede loolu maanaam boo gisee euh, te te du du du saafi rek ñoo ko wax maanaam borom xam yu bari wax nañ ko maanaam euh, d'ailleurs daanaka am na ci yoo xam ne moom ijmaa la ci ne borom xam-xam yi ne loolu du sobe ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa shaahidu hadha te lii seede lii annahu sallallahu alayhi wasallam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lam yakun nekkul minhu ci moom ah, doonutoon nekk ci moom shay'un dara yukrahu lu ñuy sib wala ghayru tayyibin wala boog loo xam ne du wala lu tey amul. wa minhu te bokk na ci loolu lii leeral loolu xadiisu Ali sayyidina Ali karamallahu wajhahu xadiisam bi mu ne xasaltu raxas naa ah, sang naa annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam fa zahabtu may ma dem anzur di xool maa yakunu lii xew minal mayti ci ci médd maanaam mooy nit ku génn àdduna maam ci néew boog astaghfirullah ku nit ci néew falam ajit te gisuma an dara fa qultu ma ne ko tay tibta yow de teey nga xayyant bi ngay dund wa maytan ak bi nga bi nga bi nga bi nga nekkee bi àdduna qaala nee na wasataat muy muy bell muy jolle minhu ci moom reexut reexun ak xet tayibatun gu gu teey lam na jit musuñoo gis misluha kemuk loolu xattu mukk musuñoo gis xet gu mel noonu bi yent bi saa salaam génnee àdduna bañ sangu koo pare xet gi doon génnee ci moom wa misluhu te lu mel nii qaala wax na ko Abubakar radiyallahu anhu sayyidina Abubakar radiyallahu anhu wax na ko xiina qabbala bi nga xamante ne moom la fóonoon annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba'da mawtihi ginnaaw ba mu faatoo loolu tamit la ko wax ibta hayyan wa maytan dëgg dëgg teey nga bi ngay dund ak bi nga génnee àdduna maanaam ngir xet gi gi mu gi euh, ci moom sallallahu alayhi wasallam te bokk na ci liy wane lii tamit mooy ne shariba Malik ibn Sinan euh, radiyallahu anhu maanaam naan na damahu deret yonent bi sallallahu alayhi wasallam yawma Uhud bisu Uhud wa massahu mu daan di koy macc iyaahu moom ah maanaam wa massahu ak maccam iyaahu moom ah, ah wa taswiiru ak daganal gam ko daganal sallallahu alayhi wasallam moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam zalika loola la foo ñeel ko loolu tamit amoon na mooy mooy maanaam naan bi mu naan deret yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak macc gi ko macc yeneen bi sallallahu alayhi wan ko ne ko li nga def nii lu baax la te bu doon sobe la deret yeneen bi sallallahu su doon sobe la du mën a ne Euh, wa lu ak wax ji mu wax la ñeel ko ne ko lan tusiba ne du ko laal mukk annaaru safara maanaam ne safara doot ko laalati parce que moom maanaam moom mi mën naan deret yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala macc deret yonent bi sallallahu alayhi jeex na si fini safara mënatu ko laal wa misloo te lu mel nii tamit amoon na shariba naan na Abdullah ibn Zubayr mu ibn Awwam radiyallahu anhu radiyallahu anhu dama deretu xijaamati yi gàjjoom moom yenente bi saa alayhi wasallam bi mu gàjjoo moo def vent ventouse ba pare jox ko Seydina Abdullah ibn Zubayr radiyallahu anhu ne ko demal nga lan nga sànni ko nga tuur ko mu dem naan ko dellusi mu ne ko tuur nga ko mu ne ko waaw mu ne ko foo ko tuur mu ne ko sama biir fa qaala yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waylun laka minan nas wa waylun lahum la waylun taskareel laka ñeel na la minan nas ci nit ñi wa waylun te taskareel lahum ñeel na la minka maanaam mooy ku la laal rek moom faw musiba dal ko wala mu ngi kër àll yi te diingatu ko parce que doon na ko wax na ko mais yow li nga naan sobe la mais wax ko ko waxate dëgg-dëgg rawaa solo na naxwan lu mel ni min hada ci lu mel nii anhu ci moom fimraatin ci jigéen boo xamante ne sharibat naanoon na bawlahu ak mbéewalam sallallahu alayhi wasallam maam ku sayyidat ummu ayma la radiyallahu anha ah comme moom solo na ko ñoom Tabaraani ñooñu maam mu naa ne Yonent amoon pot chambre mm-hmm. bi mu ndox Sayyidatu naan ko Yonent bi sallallahu ko dama koo naan mu ne ko <laughs> mu ne ko yow dootu amati feebaru biir mm-hmm. yooyu yëpp ah moo tax fa xaalam wax la ñel ko lan tashtaki dootoo jàmbate mukk batt na batt na sa biir abadan mukk walam ya'mur te digalul waaxidan kenn minum ci ñoom bi xasli famin ci mu raxas gémminum maam li sa des que raxasal sa gémmin parce que li nga laal sobe la loolu wax ku kenn ci ñoom loolu it day teg la ne jëm moom sallallahu alayhi amul leen lu ci sobe parce que léppam yàlla dafa yàlla we leer la wala naxaawu te terewu ko tamit an awdatin ci mu baamuwaat loolu maanaam néewu ko bu beneen yoonee bu ko defati parce que su doon lu ñuy tere la lu ñu sow danaa ko waaw waaw waaw waaw nag bu beneen yoon bu ko def dégg di wax ko loolu amul kenn ku mu ci wax loolu euh, ndaw si jigéen si allati ki nga xamante ne am na xadiis jigéen si allati bi nga xam ne dafa naanoon bawloo mbéewul yent bi sallallahu alayhi ak tuur doxam saxiixun lu wér la alzama saxal maanaam saxal na ad-Daaraqutni musliman muslim al Buxaari ak mus ak imaam al Buxaari ixraajahu ci ñu génne ko fi saxiix ci saxiixam imaam al Buxaari ak imaam muslim génne wuñ ko ci seen saxiix mais imaam ad-Daaraqutni nii dane lan moo tax génne wuñ xadis boobu maanaam loolu hmm? wasnu hadhihi al mar'a ah, maanaam jigéen si ni mu tuddoon mooy baraka mooy ay aymana radiyallahu anha waxtu li fa euh, wuute nañu nag fii nasabiha ci askanam la wax nañ ne hiya moom ummu ayman la radiyallahu anha wa kaanat nekkoon na tax di mu doon liggéeyal annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaalat nee na wa kaana ñeeloon na nekkoon na li rasulullah ñeel yonent bi sallallahu alayhi wasallam kadaxul ak pot maanaam ndax min iidaanin boo xam ne ci bant lañ koy defare yoo daaw ñu ko daan def mu ko daan teg ñu def naka daan teg taxta sariri yi ci suufa lalam yabulu daan na ndox fii ci moom mi nan lay di ci guddi gi loolu mooy pot sàmm fa baala mu daan ci tuur ndox fii lay la ci guddi su ma topp nag iftaqadahu mu di ko wër fa lam yajid te dajul fii ci moom shay'an dara mu xool ne may gisul ci dara fa sa'ala mu laaj barakata maanaam euh, baraka anhu ci moom fa qaalat mu ne ko qumtu damaa jóg wa ana fekk man akshaana damaa maroon fa sharibtuhu ma naan ko wa ana fekkoon man laa aalam xaw ma hmm? rawaa xadiisuha maanaam rawaa solo na xadiisuha xadiisa bi ibnu Jurayj mooy Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Jurayj wa ghayruhu ak keneen ku dul moom rahmatullah al jami' maanaam yëpp day mooy waxoon nañ la ko ne moom Nasaa'i solo na ko moom Tabarani solo na ko ak ñeneen rahmatullah alayhim maanaam yëpp dañuy dëgëral lan li nga xamante ne moom mooy maanaam bi bi muy jund fii mais yeneen bi daal wax dëgg yàlla sallallahu alayhi moom léppam lan la dafa làpp waaw dafa yàlla we mu ne alaa tara xanaa gisoo muy beneen point anna allah naka buur yàlla taala ji kaw ji wasafahu melale na ko moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fil qur'aan ci alquran bi annahu ne moom yenente bi sallallahu leer la haythu qaala fa mu waxee moom taala aji kaw ji anhu di wax ci mbir yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yaa ahlal kitaab eh, yi ay xam ne yéen lañ joxoon téere téere bi muy wax ahlul kitaab ah, yéen ñi takkook téere bi maam yéen ñi xam ne yéen lañ tegoon seen loxo téere bi xat dëgg-dëgg jaa akum dikkale leen dikkee na leen rasuluna suñu yenent yu bayyinu sallallahu alayhi wa sallam moom yéen wàllu kitaab maanaam comme si dana ne lan moo leen téere tuub yéen yoor ngeen téere téere boobu jàngoon ngeen ci ne yent yàlla Muhammad dana ñëw sallallahu alayhi wa sallam kenn ci yéen ku ko gis ku ne dana xam ne waajaa ngi kii lañ kii la yeen kii la al euh, téere bi doon wax tawraat ak injil kii lañ daan wax surtout tawraat moom la daan wax ne moom mooy ñëw mais lan moo leen téere ngeen gëm ko te moom bi mu dikkee yu bayyinu da bi ngi leeral la comme ñeel leen kasiiran lu bare bare même maa ci loo xam ne kuntum nekkoon ngeen tox fuu na doon ko nëbb minal kitaab bi ci téere bi mm-hmm. yoon ci téere bi bi mu ñëwee indi na ko génn na ko leeral na ko wayaafu te jéggale na an kasiiran lu bari maanaam mooy bàyyi na lu bari yoo xam te ne waxu ci dara mm-hmm. xat dëgg-dëgg jaa akum dikk na leen minallaahi ti tukkee ci yàlla nuurun leer wa kitaabun ak téere mu biinun bu biir leer ak téere bu biir maanaam buy leeral lépp léegi mu ne euh, kon bi jismi yi ci jëmmam aw walla boog bi ruux yi ci ruuxam foofu moom lii daal bi nastul aaya ci le ci aaya ci texte bi aaya bi li mu leeree wax na ne moom nuurun leer la kulluhu lépp sallallahu alayhi maanaam lan la maanaam lan la nekkee dalil fii moom mooy qaa'ida bi ne al atfu yaqtadi al mughaayara al atfu yaqtadi al mughaayara foo gisee conjonction de coordination li muy tegtale maanaam ci cosaan bien sûr mooy ak wuute mooy ak wuute bu ma nee euh, Samba ak Demba ñëw nañ maanaam fi mu toll bu kenn nit ñëw ma ne la nga ñëw tese ki gis kenn rek daal ne ko mais man kenn nit rek laa ko gis man la mais yow Samba mooy Demba maanaam bu boobaa da ngay jàpp ne sama wax ji jubutoon parce que woon a wax ne Samba ak Demba ñëw nañ ah <laughs> voilà <laughs> maanaam ndax ak fu bi ma def maanaam conjonction de coordination bi ma ci teg. voilà bu ma nee la diw baaxul waaye diw moom ku baax la waaw ma tudd ñaari nit ah diw de baaxul waaye diw ku baax la loolu li muy tekki moom mooy ñaar ñooñ bokkuñ parce que waaye gi ma def ci diggante bi moo tax waaye gi ah voilà ak yeneen maanaam faaw ñu wute. maanaam bu ma dugalee connexion de de de coordination rek faaw loolu li muy teg sa lenn mooy léeg dañoo wute mais loolu ci cosaan la. wa war a doon te rot naa ànd wu ci moom yeneen bi sax maanaam kon bu dee nuurul leer dikk na ci yéen mooy alfa mooy yeneen bi sa sa wa kitaabu mubiin mooy alxuraan. wa war a doon te rot naa ànd wu ci tukkee ci moom yeneen bi saa salaam annahu naka moom kat kaana yaqulu daan na wax fii du'a yi ci ñaanam bi waj'alnii nuuran def ma leer. maanaam def ma man ma nekk leer te xam nañ ne yeneen bi sallallahu alayhi ñaan lu lu ko yàlla joxut maanaam maanaam mooy maanaam moom mu wax benn information ak mu ñaan ko benn la maanaam mu ñaan dara ak mu joxe ko comme ada une information benn la <laughs> yàlla na nga dem àjjana ku ko yenente bi wax sallallahu maanaam jëm mooy jëmmi wala lii wane ne mu waaji day dem àjjana <laughs> maanaam duñ ne noo da koo ñaan rek xamuñ ci dara déedéet maanaam loolu <laughs> eh, loolu tamit daa bokk ci mais loolu nag ay évidence la mais ci jullit maanaam ci jullit évidence la ci ku dul jullit sax mën na bañal kii waaye ab jullit moom xam na ni lii ma wax ni évidence la <laughs> dégg kon ñaan googu la ma akhrajahu muslim imam muslim an ibn abbas radiyallahu anhu Euh, bi riwaayati Nadr moom ci riwaayati Nadr an Shu'ba akaza naka noonu euh, mooy Nadr ibn Shamil hmm? an Shu'ba muy ibn Hajjaj kaza noonu rawaa solo na ko fi musnad ci musnad wa Abu Awaana wa Tayaalisi ñoom ñëpp an ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma maanaam kon yent bi sallallahu loolu mooy comme li yent bi bu borom bi subhaanahu wa ta'ala di wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal nangam maanaam ñun mënuñu ne bon yàlla gis nañ ci alxuraan yàlla ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam defal nangam mais ñun gisuñu wane ne bi def na ko maanaam loolu ñun mënatuñ koo wax hmm? loolu mënatuñ koo ñu gis ci alxuraan ne yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi def ko rek maanaam ñun jarul ñu laaj ndax yonent bi def na ko waawal déet waaw parce que la ay ay ay ay gisulu fu mu ko defee ay ci wa yooyu yëpp jarutu la laaj yooyu ay layu caaxaan la kon yeneen ci saa saa fii tamit bu ñaanee noonu la maanaam kon loolu mooy ne moom ci boppam leer la lisa lii moo tax faqat saxa wir na annahu naka moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam kaana nekkoon na koo xam ne sallallahu alayhi laa yoraa doonul woon gis la foo ñel ko zillun ker woowu fekk moom yasiiru muy dox di tukki di dox fil yawmil musammas ci bis boo xamante ne jant bi dafa génn jant bi maanaam bis boo xam ne dafa am jant moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di dox te du ñu gis mu am ker te loolu lenn rek moom mooy possibilité bi lenn rek mu mën ne mooy ne dafa fekk ne jëmmam saa saam dafa bindoo noo xamante ne yàlla dafa yéeme ndax dafa dajale ay contradiction ci moom maanaam nii dafa dafa jëmm la boo ko laalee di nga xam ne yaram nga laal mais malgré loolu mu am deret maanaam mu am lépp ci biir li nit di am mais ànd ak loolu yëpp mu def ko leer ci anam goo xamante ne je leeram moom moo ëpp doole leeru jant bi moo tax amul takk der sallallahu alayhi wa muy wax ci nodd bari bari mu ne rawaa Abdur Razzaq moom imaam Abdur Razzaq rahimahullah bi sanadi ci càlla nam an Ibnu Jurayj wa huwa thiqa Ibnu Jurayj thiqal an Naafi' Naafi' wa huwa thiqa jarul an Ibnu Abbaas radiyallahu anhuma annahu qaala nee na lam yakun nekkul woon li Rasulullah ñel yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa zillun ker yenent bi amul woon ker walam yaqum te doonu toon taxaw ma shamsin ànd ak jant xatt mukk lu dul xalaba doon noot daw leeram daw ak shamsi leeru jant bi walam yaqum te doonu toon taxaw ma siraajin di ànd ak làmp maanaam nga loolu ma nga ne jant bi rek la mais amul làmp bu daan nekk ci wetam sallallahu alayhi wasallam xatt illaa lu dul xalaba doon na noot daw uhu leeram daw ak siraajin leeru làmp ba wa hadha al xadis mu nekk càllale xadis bi isnaaduhu saxiix càllalam wér na ndax du Abdourazaq la ñuy tuumaal imaam bi du Ibn Jurayj la tuumaal du Naafi' la ñuy tuumaal waxuma la ak Seydina Abdullah ibn Abbas moom moom moom moom moom maanaam ñii dañoo weesu sax baatu siqa non voilà parce que ñoom ci seen bopp ñoom ñoo war a wax ndax kii siqa la waaw wala déet mais du ñoom lañu war a wax siqa la naa feex kenn du laaj maam kenn du wax ñoom ñoom la ñuy tuddee la ci dana laa yus'alu an mislihi mooy xam ne ku mel ni maam kenn du laaj seeni mbir hmm? mu ne waa kat dëgg-dëgg nag saaxa uh, rot na rotal na maanaam saaqa mooy indi na maanaam indi na hada al bi la xadis alxaafisu suyuti mooy imam bi rahimahullah bu siiw bi fii kitaab yi ci téereem boobu mu tuddee al xasaa'isul kubra jagle yu mag yi mu def ci yi mu wan ni yeneen ci moom la jagoo bi laf yi ci kàddu ne anna rasulullah naka dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam lam yakun nekkutoon la woo ñeel ko zillun ker fii shamsin du ci jant wala xamaran du caageen weer kon nag fa rasulullah dawal yàlla lii sallallahu alayhi yent yàlla bi sallallahu alayhi wasallam usriya bihi nañ ko bi ruuxihi ci ruux moo jismihi ak jëmmam wa ma'a zalika ànd ak loolu yépp fa law daxala su duggoon ak daaxilu aji dugg xaytu fa nga xam ne fa la nekkoon firaashuhu sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, lalam fa mu ne woon sallallahu alayhi wasallam la doon na ko gis naa iman muy aji nelaw makaanahu bërëbam kon fa fi laxtati ci même jamono allati bi nga xam ne huwa moom yenente bi sallallahu alayhi fii haa ci jamono jooju sallallahu alayhi wasallam fii baytul muqaddas mooy mi ngi ci baytul maqdis ca Jérusalem aw fi samawaati wala ci asamaan yi ruuxam nekk ci ruuxam wa jisman ak jëmmam huwa moom aydan ba tey fii firaash yi mi ngi ci lalam ruuxan ci ruuxam wa jisman ak jëmmam maanaam mooy mooy lan exactement parce que xayaalam dafa am doole lan voilà maanaam xayaalam dafa ëpp doole euh, moom lañ doon wax ci maari ji ci ban la Hmm? subhaanallah yaakaar na albadiyahu non non déedéet al aliyu aliyu voilà si ala voilà yenent bi sallallahu alayhi maanaam dafa am duplicité boobu multiplicité boobu maanaam le fait que tey euh, ci ruuxam ak jëmmam nag Yonent bi sallallahu alayhi mën a rañaan rañaan boobu mu rañaan mu toog tëdd ci lalam d'ailleurs loolu point la bu mat a bàyyi xel bu mat a souligner saxaaba yi radiyallahu anhum wuute gi ñu wuute ci jëmm Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax euh, gis na yàlla wala gisu ko maanaa bi loolu kese la ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne gis na ko ci gént Euh, rañaan gi xew gi mu xew ci jëmmam ak ruuxam tamit lii rek ko indi maanaam ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme que ni mu tëddee nii en même temps ñu ngi woon baytul maqdis <laughs> rañaan en même temps yéeg na ci asamaan si ah mais noonu la en fait xaqiiqa yenent bi sallallahu alayhi noonu la mel voilà voilà mooy comme li ñu wax ci ci biir wa man xassahu fii laylatin fa huwa jaahilun ku jagleel mbir mi ni guddi rek la amee maanaam benn guddi kese nga jàpp ne rañaan gi guddi googu la am c'est que xamuloo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam musul nekk ci rañaan maanaam lii nii événement la rek bu spécifique bu amoon boo xamante ne day màndargaal nan la yeneen bi mel naka jekk sallallahu alayhi naka la réellement mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam naka jekk mi ngi ci goxi asamaan yi ak suuf si uh-huh. en même temps que mu nekk ak ñun en même temps te loolu tey la wàllu gën a ay comme ni ko wolof yi di waxe maanaam ni muy mën a nekk ndoog ñun noonu la mën a nekk ndoog ñeneen nekk ndoog ñeneen feneen ak nekk ndoog ñeneen ay junni junni nit mën nañ ko gisandoo ci gént wala ñu gisandoo ko nii ci ay gox yu wuute te du wax te te changé wul dara naka noonu ay junni junni nit mën nañu deewandoo ñu robandoo leen ci ay gox yu wuute te yenent bi sallallahu alayhi wasallam daa iman te lool bi muy dund la doon wax ne amul kenn kuy génn àdduna lu dul buñ ko robee xaalis mi ngi ci Sahih Bukhari amul kenn kuy dund ku ñuy kuy ku ku génn àdduna buñ ko robee dinañ ko indi danañ ma indi man teg ko teg ko sama kanam te ne est-ce lan nga wax maa taqulu fi hadha rajul lan nga wax ci waa ji solon réponse bi muy am ci kan mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci lay texee mbaa mu texee bi te amul kenn kuy dee lu dul dinañ la teg ci épreuve boobu waa léegi ay junni nit bu ñu deewandoowee ci ay ti ci ay gox yu wuute day teewandoo fépp maanaam te te te loolu bi muy dund nekk Madina la ko doon wax maanaam mi ngi woon foofu mu ngi woon fële mi ngi ci bàmmeel yëpp en même temps maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa amul fenn fenn maam yéen loolu fu ñu comprendre ko ci ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu boo comprendre yeneen masala yi ñuy wax yépp masala gone lay doon ci yow maanaam yëpp xale la daal di voy ndax mën nañ koo gis ndax duñ ko kiiwag yooyu en fait fu ñu koy werantee sax yow da ngay daal di commencer noonu lépp sa bagage dem seet di leneen loo def lu la ëppal solo. voilà parce que en fait moo tax ba tey te loolu c'est dommage que maanaam jullit ñi wala lu ci bari ci ñoom vraiment joxuñu yenent bi sallallahu alayhi wasallam gëddam maanaam euh, dañ ko dañ ko riiri dañ ko quoi mais riiri boo xamante ne maanaam réeri bu bu fort la bu profond la quoi boo xamante ne vraiment li gën a basique ci ay ci ci ci ci màggaayam moom la ñuy ñëw di werante voilà di ci dute voilà fi mu toll yi ñu fi jot a wax yëpp xattaa yi nga xamante ne xadiis yi dëgëral nañ ko sax maanaam di nga gis ci di nga ci gis ay jullit ñoo xam ne dinañ taxaw di dute ndax loolu mën na nekk dëgg wala déet oui non mais est-ce que c'est vrai que deret yeneen bi sallallahu alayhi wasallam sobe la wala du sobe parce que quand même est-ce que loolu am na dalil est-ce que nangam mais non loolu am na yoo xam ne laajul dalil maanaam euh, kii moo kii yent yàlla Muhammad la sallallahu alayhi mais nag après après ki koy laajte di ko réclamer tamit mënoo koo ŋaaññi parce que dafa bëgg dëgg mënoo koo ŋaaññi parce que dafa bëgg dëgg mais nag c'est dommage que maanaam niveau am tollu foofu ci yeneen bi. sallallahu alayhi wasallam loolu c'est dommage parce que daf koy xañ lu bëree bëri daf koy xañ lu bëree bëri bëri ci voilà ci ci ci ci nu mu waroon a considérer yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais aussi euh, maam loolu njariñ gi mu naroon gi mu ko naroon a jural voilà yenent bi sallallahu alayhi keroog ba ñuy raña ba muy rañaan jugul jugul fii dem fële demewut noonu déedéet maanaam daa nekk fii nekk fee loolu la te loolu nag xaqiiqa la boo xam ne musta dañ moo tax boo nee boo jàppee ni ci benn guddi la xewee rek noonu ju guddi kooku dafa symbolique kese mu nettali li xew du parce que dafa symbolique kese mais waxuma la moom waxuma la moom de. mais ay ndongoom sallallahu alayhi wasallam ay ndongoom dañuy def rañaan googu maanaam pas moom mais ay ndongoom dañ koy def waaw dangay gis Sayyid Muhammad ibn Arabi radiyallahu anhu muy nettali moom rañaanam bi mu ko defee ñu mu taseel yeneen yi bi muy waxtaan ak ñoom nangam nangam ku mel ni Cheikh Abdul Karim gis muy nettali li muy rañ Sayyid al-Harazim radiyallahu muy nettali moom tamit ay rañaanam bi mu ko defee nangam nangam loolu loolu c'est basique ci en ci ab muhammadi yu bu mat day def rañaan boobu voilà def rañaan boobu sauf que sauf que euh, ni ko yenent bi sallallahu alayhi defe ñoom mënuñu ko yenent bi sallallahu da koo jagleelul benn moment maam da caa ne daa iman alors que ñeneen ñi da day nekk benn expérience spirituelle bu ñu dund voilà benn expérience spirituelle bu ñu dund nga xam ne dañuy taseeg ay yenent alayhi salaam di ci kii léeg-léeg sax mu nekk benn événement bu ndaw boo xam ne ci benn tiers lay xewe ci benn tiers lay xewe loo xamante ne cette expérience bi ñu ciy dund maam lañ cay jàngate lañ cay xame mais day day day day day day nekk ay milliards yi ane yi années maanaam buñ toogoon bi àdduna bi tàmbalee ba yow mal xiyaamati di am buñ bëggoon a nettali jàngat lañ ca xame buñ ko mën nettali voilà comme si Abdou Karim Al-Jili doon wax radiyallahu ne man benn cees boobu dund naa ko dund naa ko ba nga yàlla wan ma secret yi nekk ci asamaan yi ci suuf si ci kii nag maanaam aras gannaaw aras li lépp yëpp yëpp yëpp yëpp ma jàkkaarloog moom ci loo xamante ne daanaka ci xefe xippi lay toll mais bi ma ci yeewoo ci ci ci expérience boobu bi ma ci kiiwaatee mais su ma toogoon fi bi àdduna tàmbale ba àdduna di tukki bu ma bëggee nettali la ma xam-xam yi xam-xam yi secret yi yàlla dëxëñ ci suufam si ci asamaanam si ci ci ci jant bi ci weer wi ci yeneen ak yeneen du du ma ko mu nettali ak ñi ci dund yëpp voilà maa ngi gis tamit ci kitaabul sirrul akbar euh, wa nuurul abhar Cheikh Ibrahima Niass di nettal lu mel noonu radiyallahu anhu mu ne dafa dafa am benn moment bu mu dund boo xamante ne lu tolloog lu ñu mën a jullee safa witar kese la daan daf ci comme genre perte de conscience la ci am mais bi mu ci yeewoo moment boobu maanaam en fait dafa dugg ci xaqiqa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci moment bu gàtt boobu mais bi mu bi mu ci bi mu amaatee effet bi quoi maanaam conscience la mais mu ne période boobu noonu fekk na ne maanaam c'est comme si en fait après la rendre compte que ni période bu gàtt la mais moment bi mu ci nekkee ay milliards yi milliards yi milliards yi la woon ay milliards yi année la dund foofu ndekete après bi mu maanaam bi mu conscient wee après ci la comprendre que ni en fait période bi période boobu ñun ci suñu àdduna bi li mu fi li mu fi tollool mooy rek <laughs> diggante kuy julli safa bi tax téye mais fekk ci géeju xaqatu muhammadiya ci géeju yent bi sallallahu alayhi wasallam yu boroomam ak yooyu maam géej googu la duggoon ay mbir la yoo xamante ne ay ay xaqaayiq la ay réalité la loo xamante ne maam liñ ci jublu mooy ne waxuma la yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam non yenent bi dañ caa jëlale mais ay ndongoom laay wax ñooy dundu te wa sax xawér na de anu tukkee ci moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala naka nee na man ra'aani ku ma gis fil manaam ci gént fa sa yaraani dama ma gis fil yaqazati ci jàkkaarloo ci jébéer ci yeewu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 yow ñu ne la jamono ba wax julli wu ci si julli ci moom. yow ñu digal la ñu julli ci ah, parce que justement yàlla parce que yeneen déedéet parce que simplement yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam yàlla def ni ñu nañ julli ci moom mais moom yeneen bi ci boppam suy julli ci boppam danaan allahumma salli moom yeneen bi ci boppam loolu lay wax te salaatu faatiha par exemple noonu la mel allahumma salli te salaatu faatiha kalaamul xadim la kalaamu ilaahi xadim la kaddu yàlla la maanaam c'est parce que ñun noonu la ñuy jullee maanaam imaginer parce que bu buñ jàppee ni ñun julliwuñ ci yeneen bi rek salaat xam nga lan lay tekki li muy tekki mooy ne yàlla daf ñoo digal lu mënte ne te loolu mënul ne tamit voilà c'est comme si maanaam c'est parce que ñun bu ñuy julli façon bi la ñuy jullee malaaka yi suñu julli mu am façon bu ñuy jullee maanaam mooy loolu ko mooy allahumma salli comme ni salaat fàtte salaatu ala nabi yu bëri nañ ay façon mais tey bu ma nee sallallahu alayhi wa sallam bu ma ne wala bu ma ne wa usalli wa usallimu ala xayri xalqillaah loolu doon maa ngi julli di sën mën ci yenente bi ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yenente bi sallallahu alayhi wa loolu lan la waaw. julli la wala julli. exactement mais man bu ma yàlla yow yàlla jullil ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu mooy julli man. mais Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la daan ci boppam. xam nga. ah allahumma salli waaw maanaam moom bu daan taaya moom bu daan taaya nan la doon def bu paree lu muy wax maanaam c'est que loolu tamit il faut que ñu kii ko maanaam yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam maanaam li nga xamante noonu la ñun par exemple bu ñuy julli comme alxuraan ne la kullu qad alima salatahu wa tasbihahu lu nekk xam na ni muy sa sàbba sàbbaale ak julli parce que maanaam wala sujjóote ne yàlla lépp da ko sujjóote mais ñun ni ñuy sujjóote ak ni garab yi di sujjóote du benn euh, ni sujjóote bi ñoom ñoom du benn te pourtant yàlla nee ni ñu mën a defee salaatu ala nabi mooy nii forme bii lañ ko mën a defee loolu moom mooy def nañ ko moo tax yeneen bi saa sax ne ku julli ci man benn yoon yàlla julli ci yow fukki yoon xadis boobu ak yeneen xadis yi wax ku julli ci man bu fekkente ne loolu amul mënta ne kon ji information bi mooy fausse loolu mënta ne voilà. waaw waaw waaw loolu loolu kalimatu baatin la quoi maanaam waxu caaxaan la maanaam hmm. euh, parce que loolu de c'est comme si yàlla daf ñuy wax ne def leen loo xam ne teg suñu kaw loo xamante ne mën nga ne rawatina ne rawatina ne julli ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam farata la benn yoon bi nga soo ko deful da ngay dem safara hmm. ku dund ba te julli wul ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam benn yoon day dem maanaam loolu dafa bokk ci nga xam waaw mais waaw moo tax jullit faaw mu jullit dañuy xaar dañuy dañuy dañuy wala léegi loo xamante ne moom man nga ne maanaam boo ko defee maanaam maanaam mënoo ko mënoo ko ba pare ñu ne la il faut nga def ko benn yoon sa dund te mënoo ko. non dama ko